waaw bañ mu ko ay bànneexam di ko wommal waaye na def xelam mu mu baax xel moo xam ne mu mucc ayib la di ko xelam nay utiliser xelam ndax borom bi daf ñoo jox xel ngir ñuy xalaat moo tax tout le temps nga dégg ci alxuraan afala yaqilun mais gars yi xanaa duñu xalaat waaw afala yatadabbaruna alxuraan waa ñii lan moo leen tere di settantal alxuraan alxuraan noo koy settantale bu dee yoroom xel moo tax képp ku ne lislaam daa woote ngir rayum xel kooku wax na la lu wuteeg ni mu demee bu doon bu doon lool la alquran du wax loolu du wax min yéeféer yu bari buy wax danaan mais ñii lan moo tax afalaa yaqilun mais lan moo tax ñii duñu xalaat xanaa ñii duñu xalaat hmm? xanaa ñii dañoo dof waaw xanaa duñu xalaat mooy ku dul xalaat mooy xanaa dafa ñàkk xel waaw xanaa amul xel yuy tax ñu takk lu yiiw te di ko doxe te mu leen di musal di leen di leen moytandikuloo yu moo tax sëriñ bi ne kon yow fexeel sa hawaa bu mu nekk moo lay jiital de waaye jëlal sama xel mu jiital la waaye jëme la fan wommat la fan ila rida mawla waaw mooy jëme la ci sa ngërëmu boroom waaja koy def léegi nag ginnaaw bi mu waxee ci li nga xamante ne nii mooy waajoo jële ci ki nga xamante ni mooy bànneex muy ñëw nag di la wax keneen kim la ne woon na ko mooy waaw waxoon na la bu bu bu yow bul foog ne ki ngay mooy mooy mooy bànneex kese déedéet waxoon na le ma ne boole ci ki nga xamante ne mooy shaytaan rajim waxu ko woon si waxoon na la ko kay kon ñu ñëw waxoon na la ne wa minhuma yahwa wa shaytaanun rajim falya'si kullan minhuma fayastaqim waaw am na ci mbindeefu yàlla yi waa ji ñu naan bànneex mu bi bind di topp bànnee xam wa shaytaanu rajib ak shaytaani mi ñu jam mu ni moyal ñoom ñaar ñi bu ko defee nga coow wooral ci yoonu mu saraatal mustaqim léegi nag ginnaaw bi mu la artoo ci wàllu hawa bànneex léegi nag muy ñëw ci keneen ki mu ne woon mooy ko muy shaytaane mu ne am amar rajimu ndaal ki nga xam ne moom la ñu jam muy iblis ak i mbokkam ak taalibe minal jinnati wan naas mu ne fa na'uudu bir rahim ñu ngi daw di laqatu ci ginnaaw ar rahim li nga xam ne mooy rahim ki ki nga xam ne yërmandeem dafa yaatu daj lépp ak ñépp muy borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy rahimul dunya wa rahimul axira waaw yërmandeem gu yaatu googu xatta waa safara ci rahim ci ci rahmaanu rahmaanu rahim la ñuy waaw seen mbugal yooyu li muy tar tar tar fa la ñuy nekk naan rabbana wallahi loolu loolu xéewal la kon nag. ñu ngi daw di làqatu ca gannaaw ar ngir mu minhu ngir mu musal ñu seytaane mu bon moomale di iblis mi ñu jam min wa wa min kulli muxaalifin mulim waaye it di ko ñaan mu musal ñu ci képp koo xam ne aji wuuteeg yàlla la aji wuuteeg alquran la aji wuuteek sunna la aji wuuteeg yiiw la mulim ba pare nekk koo xam ne ku ñu ŋàññ la koo xamante ne nii ku ñu ŋàññ la voilà kon nag mu ne li annahu lan moo tax ñu ñu ñu muslu borom bi tabaaraka wa taala ngir mu musal ñu ci saytaane képp koo xamante ne aji wute la koo xam ne ku ŋàññulu la mu ne li annahu ndax gis nga saytaane rajim male ah moom muhaaribun aji xarek ñun la de fii kulli xiin yow jaam bi ñun jaam yi ah moom aji xare la ak ñun fii kulli xiin waaw mais ci jamono ju nekk nag moom du tàyyi wala yusaalihu te jamais mu nekk di yéwénal ak a ut naan waaye nañ def jàmmoo wala bàyyi teg ngànnaay yi daal di xool nan lañuy ñuy suñu diggante du ko def de du yéwénal mukk wala huwa yelin waaw te du nooy nooy lu mukk sa kanam mukk iblis wàcc nooy sa kanam noonu jamais la ilaha illa <laughs> kooku mukk mu ne bokk na ci ay dangeram ay dangerosité li tax mu garaaw gën a garaaw wa kullama sayyartahu sari'a qaama ilayka bil adha sari'a waaw mooy saaboo boo jàppee ne yow daaneel nga ko ne ko ndëll ci suuf mu ja mu xaangu fu fa wa kullama saa soo xamante ne ni hein sayyartahu nee nga ko ndëll ci suuf loo moom iblis xaama day jóg sariya ilayka jëm ci yow bil adaa ngir lor la njëndaale lor sariyaanu mu gën a gaawe moom bu amee defet tey nga nga mooy tey nga njuuy ko la mu bëggoon pexe ya mu bëggoon a teg nga sooyloo ko loolu mooy waddal nga iblis waaye nag mais du tax mu découragé boo ko daanoon téeméeri yoon iblis du découragé waaw allahu akbar boo ko ne woon dell ci suuf mu daanu mel ni kuy daanu yësi wallaahi taxul mu bala hein gis nga day gaaw jóg nu mu gën gaawe duggaat ci meneen pexe moom la bëgg a naxe boo xam ne moom la bëgg a yàqale sax la nga jot a am moom du découragé waaw mu ne walla lahu shughlun si wala muhaaraba li kulli aabidin bila mujanaba mu ne bokk na moom ci ay meloom moom Iblis ak ni muy doxale wala lahu shughulun amul benn soxla siwal muhaaraba lu dul xare xeex kan xeex li kulli abidin déclaré na guerre moom Iblis te lool kese mooy soxlaam ci kaw suuf li kulli abidin ci képp koo xam ne aji jaamu sa borom nga bila mujanaba xare boo xam ne nag liñ naan hein c'est une guerre sans merci waaw bilaa mujaana ba amul dara lu mu ciy moytu nga kook am lu mu ciy seet amul lu mu ciy seet ak lu mu ciy moytu waaw moom guerre bi mu bi mu am ak jaamukatu yàlla bi moom da koo déclarer moo taxit ah mu ne woon borom bi man gis nga boo ma génnee fii dinaa leen sànq la ughwiyannahum ajma'in du loolu la waxoon waaw ne waat naa ne dinaa leen sànq ñoom ñépp sa jaam yi ñoom ñépp lay sànq allahu akbar ñoom ñépp lay sànk maa leen di sànk wala udillannahum dinaa leen sànk waaw te bokk na leen doon wax ci reewaneem yi wala umanniyannahum te dinaa def ñu nekk fi rek di am ay ay mébét yu du jeex ci laa leen di entretenir bu ko defee du ñu xalaat mukk dee gi ngay wax ba di la jaam ak mbugal yi ngay wax tout le temps ma ne leen tey ngeen fiy gën a yàgg waaw digal leen yi ngay tere yépp hein dinaa leen ko digal voilà bu ko defee ñu def ko nga xam ne man man iblis maa leen ko digal waaw allahu akbar wal iyaadu billah allahumma sallim allahumma sallim waaw loolu garaaw na <laughs> léegi nag loolu la kon moom xareem bi amul ci benn amul benn lu mu ciy moytu non non c'est boo xamante ne nii sans merci xam nga Iblis dafa garaaw moo tax suñu boroom ne woon ngir moom huwa yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum waaw ne gis nga iblis ak i mbokkam dañ leen di gis di leen xool di leen observer foo xam ne yéen doomu aadama mi ëpp ci yéen du ngeen leen gis waaw allahu akbar moo taxoon mu ne woon yaa bani aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu kama axraja abawaykum min al janna yanzi'u anhuma libaasahuma li yuriyahuma saw'atihima innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun ci suuratul a'raf yéen doomu aadama yi ngalawaay bu mu leen fitnaal mukk mukk mukk ba dëddale leen seen ak seen diine jii ma leen teg yoon wii ma leen teg soobu win wii ma leen teg moo ñu koy dëddale ak shaytaanu shaytaane di iblis kenn ni nga xam ne noonu la tege woon ay pexe ba génn seen ñaari bàyya di seydina aadam ak sayyidatuna hawa alayhim asalaatu wassalaam génn leen min aljanna ca aljana ci ay pexe yu yées kon nag kooku def leen ndànk ka génne woon say maam te bari nañu yàqule moo leen yàqal kooku defal attention ci moom ndax ger bi la déclarer c'est une guerre sans merci xare la boo xam ne amul denn lenn lum ciy seet ak lenn lum ciy moytandiku moom nu mu gën a tare te bés bu boo ko daanelee mu gaaw jóg indi ay loram ngir daal di lay yàqal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil